ba ñu dikkal sayyidatu Aisha fa qaala laha ya ummal mu'minin sayyidina Abu Hurayra taxaw sayyidina Ibnu Umar a ngi mu téye ci loxoom ne ko yow yow nday jullit ñi anshuduka Allah asami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul man ittaba'a man man man man man eh, eh, ne man man man man man shahida al-janazata hatta yusalla alayha falahu qirat wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan qiila wa mal qiraatan qaala mislul jabal mislul jabalayni al-aziimayni ne ko yow su yaay duli ni damay laaj téye ci loxo Ibnu Umar radiyallahu anhum est-ce que déggu ne saa salaam ne képp koo xam ne teewee na am néew ba niñ koy jullee dina am qiraat bu ko teewee ba ni nga xam ne lañ koy suulee dina am ñaari qiraat ñu ne ko mooy lan lan mooy qiraat mu ne lu toll ni ñaari montagne yu mag yi waaw Sayyidatu Aisha ne <laughs> ne hein ne waaw wax na dëgg waaw yeneen saa sama ko wax ne ko Abu Hurayra waaw <laughs> waaw mu ngi noonu waaw ba pare eh, Seydina Abu Hurayra am na riwaay boo xam ne daa am lu dem cee teg ne nag xam nga boo boo gisee xam-xam yu mel nii ma am ko tamu rucc leen lenn la lam yashghal nii lam yushghil nii an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam gharsul wad al wadi wala saqqun ah, wala saqqun bil aswaq gharsul al wadi wala safqun bil aswaq wa innama kuntu atlabu atlubu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uqlatan yut'ama yut'imaniha aw kalimatan yu'allimaniha yu'allimaniha qala ibnu umar kunta alzamuna kunta alzamana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa a'lamana bi hadithi imam ibnu umar sayyidina abu hurayra bi sayyidatu aisha waxee de abu hurayra wax na dëgg kay yeneen sallallahu alayhi wa sallam ko sayyidina abu hurayra ne ko gis nga man man doonuma woon euh, soxlaal ci yonent bi alayhi salaatu salaam dem di am mbay loolu lay wax di jëmbat ay ay garab ak yooyu ay yooyu comme ni ko wàllan saar doon defee seen tàndarma yi ndax boo koy defee jamono jooñ ne woo ci yonent saa salaam mu ne man loolu moo tax doonuma woon préoccupé loolu ci yonent bi alayhi salaatu salaam soxlaalu ma woon ci yonent saa salaam waaye it comme ni muhaajiruuna yi defe di waa fakkun bil aswaq dem ci marché yi di commerce di jaay loolu doonuma koon def yooyu yëpp laa am ba woon mu ne man lenn kese laa doon soxla doon ko laaj yonent saa sallam mooy bu ma amee lenn lu ma dugal sama biir lu ma jox même bu dee dank la ma doyloo ko wala kaddu xadiisam buy génn ci làmmiñam ma jàpp ko lu mu xamal ko lii la woon lii kese laa ci soxla woon moo tax Seydina ah objectif waaw am na yenn yi boo ko bëggee fumier le paquet waaw dafa xam ne gis nga li mu bëgg àndul ak liggéey àndul ak dem di jaayeeg dem di di bay waaye nag ci kaw loolu mooy il faut nga nekk yow ah, sa bopp ngay dundal sa bopp sa sa mbiru bopp la te tamit doo dem fenn di jooytu daal eh, eh, man mii nga xam ne aw ma dara da ngeen dimbali déet boo ko def yow tamit waaw moo tax it doonu koon def bu ñëwee ba xiif ba amul lum def ci yoon wi lay taxaw te bu newee ci yoon yi doonu woon ne doo ma may lu ma lekk doo da lay laaj masala ngir nga jëli comme li ko daloon bam ne Seydina Abu Bakar rond mu ma radiyallahu anhu ma laaj ko masala boo xam ne xam naa ko mais li ma bëggoon rek mu ne ma Abu Hurayra taaj dem kër ga waaye mu tontu ma jëliwul Seydina Omar romb ma radiyallahu anhu ma wax ko la même chose mu tontu ma moom itam jàll jëliwul yoneen saa salaam moom naka la agsi damaa gis rek xam sama affaire nam Abu Hurayra ñu dem kër ga allahu akbar <laughs> voilà kon mooy loolu la mooy même mu ñëwee ba amul lum lekk tamit doon woon taxaw naan mayoo ma lekk voilà kon mu ngi noonu loolu tamit il faut nit kiy def loolu mu bañ a nekk bon yow liggéeyoo defoo yooyu ne lii ngay ut ba pare nag dëkk kemaan beek saa mbay mbayaan boobu nag bu boobaa du dox dañ naan la util loo jàpp waaw moo tax saxaaba yi nga gisoon ñenn ñi mais ñoom loolu dañ ko pallier woon sakku bil aswaq ak xarsu yi boobu al yi yooyu dem di di di di di di di di jëmbat ak euh, jaay ñoom dañ ko pallier woon ak leneen mooy ak tanaawub fil ilm imaamul Buxaari rahimahullah def na ko ci kitaabul ilm benn bunt mooy di awante ci xam moo daloon Seydina Omar ak mbokkam ma nga xamante ne ñenn ñi nee nañ Itbaan ibn Maalik la ñenn ñi wax ñeneen radiyallahu anhu nga xamante ne nii ñoom comme que dañoo euh, bokkoon di sàmm seeni gàtt léegi ñu ne euh, ñun dañuy euh, li ñuy def moom la tamit Uqbatu ibn Aamir doon wax ci xadiis boobu muy wax ci wàllu lu boo jàppee ba pare ne allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin hadith boobu boobu dane man damaa demoon dañoo ne woon amoon liggéey boo xam ne moom lañ doon def man ma gaaw daal di koy daal di koy def kay daal di agsi rek daw ñëw ci yeneen saa bi ma ñëwee am na lu lu ma lu ma dégg muy wax hadith ci wàllu jàpp ak ngëneelam ma ne eh, bii de baax na jekki am ku nekk sama kanam Abdullah naan ma bi nga bi nga bi la bi nga fekkawul moo gën a te baax nee na ma xool bu baax gis muy Umar ibn al mu ne ma yonent sallallahu alayhi wasallam wax ne lii nangam ak nangam mooy kon bi gis ne ñoom niñ ko doon pallier mooy liñ doon def ak tanaawub bil ilmi mooy di awante ci xam-xam kenn ki danaan keneen ki bon léegi comme que nii la ñun ñoo bokk métier mu ñuy def samay xar ak suñuy xar la ñuy boole yow suba gi yow kese yaay dem au man may dem yow nga dem ñu daje fa rombante wala nangam déedéet boobu kon mooy téye ndàngam ndàngale yeneen saa sam amuñu ko léegi ni ñuy def yow suba gi man maay man maay man maay man maay dem sàmmi sàmmaale say xar yow en attendant nga nekk ci yeneen saa salaam di déglu njàngaleem ak fu muy dem nga topp ko lépp lu mu jàngale nga mokkal léegi nag yow boo man bu ma ñëwee bu ma paree ba ñëw léegi yow nga dem aw bu ko defee man ma def loolu noonu lañ doon def gis mooy doon nañ ut ay technique ngir tamit bu mu leen waaye malgré loolu bokkul ki nga xam ne moom loolu deful dara <laughs> daa nekk yeneen saa rek ngir loolu quoi ngir xam-xam bi loolu nag la Seydina Abu Hurayra wax Seydina Ibn Umar ne ko boo gisee yii yëpp ma xam ko tamu rëcc leen mooy lii <laughs> léegi nag Seydina Ibn Umar ne ko kunta dëgg dëgg yow Abu Hurayra de alzamana yaa ñu gënoon a takkoo li Rasulillah ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa alamana bi hadith yaa ñu gënoon a xam hadith waaw ndax tamit loolu moo tax façon orientaliste yéeg ñi nga xamante ne même ay jullit lañu waaye fii qulubihim marad seen xol yi daa am feebar ñu am problème u waaw sëy naa Abu Hurayra comment su fait que mu mujjee ñëw presque boog te mujjee ñëw kàcc la parce que l'an sept la ñëw quand même Xaybar bés bi ñu moom fekkewul xa xare Xaybar mais bi xare bi jeexee jal ak si taj euh, euh, dafa jóge Médine ñëw seen dëkk jóge daw su ñëw ñu ñëw Médine ñu ne yeneen saa saa dafa dem Xaybar ñu dem ko fa xare bi jeex mooy depuis boobu lancet dañu yeneen saa salaam ñetti at yi des ci lu takkoog yeneen saa salaam mais ñi nga xam ne ñoom Makka lañ newoon ak moom Medina lépp ba nim génn àddina kenn nettaliwu ci lu toll ni mu nettali waa lu nekk waaye comment ça nga géddi ñenn ñi bëgg a tuumaal ne boo mooy da koy créé walla iyaazu billaah waaw Ibnu Umar waxul dafa créé de dafa jàpp ne amaana est-ce que Abu Hurayra juumul moo tax mu ne ko doo xoolaat li ngay nettali ci yeneen mooy est-ce que juumoo ci Seydina Abu Hurayra nag xamal téye ci loxoom yóbbu ko Sayyidatu Aisha laaj ne yaa ummul mu'minin voilà comme quoi tamit boroom xam-xam ñaari boroom xam-xam bu ñu wutee ci masala wala dara nañu dem ci koo xam ne man na leen a àtte koo xam ne boroom xam-xam la ci ñoom que ñoom am na loo xamante ne lu mu leen ëppale wala loo xamante ne xam nañ ne moom lii nga xam ne moo ñu wutale moom mën nañu koo régler moo tax ñu ñëw ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha laaj ko benn bi mawlaana ibn Umar riwaay yu bari dañ ne moom moo yónnee eh, eh, ne sayyida eh, sayyidatu Aisha radiyallahu afqahu nisaa an-nisaa ki gën dégg fiqh ci jigéen ñi gën a xam hadiis Yonent bi ay saaf naan daal di koy laaj mu ne waaw sadaqa Abu Hurayra waaw yeneen saa salaam a ko wax kay voilà voilà. <laughs> te lii nii am daloon na Talha ibn Ubaydillah xam nga Talha ibn Ubaydillah moo gën a tee kawe <laughs> Talha ibn Ubaydillah classe Seydina Umar ibn al-Khattab la du classe u Abdallah ibn Umar non bu dee classe nekk saxaaba ñoom ñëpp ci yem mais ci dayo moom bokk ci mel al-asharati al-mubashshirina bil janna fukk ñu yeneen saa salaam dëggal benn détail ci àjjana yàgg nañ leen fi tudd Seydina Talha moomu gaa yi xam gaa yi daa am ñoo xam ne euh, doo comprendre ñenn ñi. curiosité la du dañoo sax fumiste dañoo nàngam ñenn ñi nag ay saytaane lañ yoo xam ne jaxasee leen tax a jóg waaw Talha Seydina Talha ibn Ubaydillah at-Taymi eh, nga xamante ne eh, eh, moom kullu Uhud kullu kulluhu li Talha keroog xare Uhud léppam Talha la ñeel waaw moo defoon ak yeneen saa ba ni ñuy daggee baaraamam yi yéefaru Quraysh yi ba yeneen tibaay saa saam ne wajaba Talha ne Talha moom lépp lu ko waroon wàcc nag wàcc na moom wàccoon waaw léppam wàccoon ak moom waaw allahu akbar moom eh, gaa yi daa am benn taalibe bu ñëw na ko waaw mais xanaa gisoo ad-Dawsi la Abu Hurayra la mais moom li muy nettali ci xam-xamu xadiis yéen du ngeen ko nettali mooy bëgg wax ne parce que Talha ibn Ubaydillah Makka la ne woon Seyna Abu Seyna Abu Bakar bi mu tuubee bokk na ci ñun njëkk a convaincre ci ñi mu convaincre ñi dugg ci l'islam Talha ibn Ubaydillah te mbokkam la woon ñoo bokkoon euh, ab néeg ci waa Quraysh di waa Banu Taym léegi moom ñi mu yàggee geneen saa salaam nga xam ne euh, loolu mais moom ñoom ak ñeneen ñi duñu nettali toll noonu mu laaj ko waaw booy Abu Hurayra mu ne waaw loolu nag Abu Hurayra di nettali lu ñu nettaliwul man Talha moom du du lu ma jo du du du lu may <laughs> lu ma jombal loolu am mooy loo xam ne dama naan c'est impossible parce que da ngay xam ne mu ne waaj da ngay xam ne gis nga moom nii ñun buñ masoon a xëy di nekk ci suñu yitte yéeg di suñu kii yi di liggéey yéeg di def li ñuy def moom foo ko fekk ci buntu yonent saa salaam la doon ne fu yonent saa salaam di dem mu ngi ànd ak moom. alors que ñun jamono doon yow da ngay dem doxi say soxla ba ñëw fekkaat ko fi booy dem fa nga koy bàyyi booy ñëwaat fi nga ko bàyyi kooku kay mu nettali ñun lu ñu nettaliwul loolu jombut voilà jeex na gis nga affaire bi c'est <laughs> sëy naa Talha ne waaw Abu Hurayra doppul muy nekkal lu ñu xamul ah parce que moom moom moom doonul woon dañ di nekkal Yonent saa salaam alors ñun dañuy dañu amoon ay ay ay ay responsabilité amoon ay soxna amoon ay kër amoon ay yu ñu dox amoon ay commerce ñi am lu nekk loolu dañ ko doon dox ñun alors ko moom yooyu dara la ci amul woon yooyu amu ci woon dara foo ko fekk moom daal Yonent saa salaam képp lay nekkal jeex na fu muy dem mu ngi ci gannaawam topp ci. li yoneen saa saam bi wax mu jàpp kooku kay man bu may dem bu may ñëw fi laa ko fekk bu may dem fi laa koy bàyyi waaw léegi kooku mu nettali ci sëriñ bi man lu ma xamul loolu daa war a nekk lu graaw même bu dee démb la fi ñëw après waaw loolu dañ ciy xame leneen affaire bala ñu jàll que ne mooy nit gis nga il faut nga ambitieux te bu la kenn euh, fontoo ak di la xoye ñoo la jëkk ci sëriñ bi biñ fi nee di la jéem a jaay di la wan na yow démboo jaay di la wax yenn wax yoo xamante ni c'est pour wan la euh, mel ni ku lay tegaat sa place xam ne ñoo la fi jiit ñoo la fi gën kii loolu lépp ay waxi waxi caaxaan la bu ko faale waaw yow fonceel ci sa objectif waaw ay di nettali yoo xam ne yow ba mu koy nettali booba yaa nga Sénégal di wan ne temps yooyu mu ngi woon ak sëriñ bi waaw ñu demoon fii ak fii dara loolu lépp du dara waaw yow daal sawaay wala boobu yow li muy wax nii yow ba nga seetee temps yooyu wuu temps yooyu yaa nga primaire loolu du ci dara yow boo ñëwee ambitieux wul waaw ambitieux wul xamal li la tax a jóg xam-xam te yàlla tax jeex na waaw gis nga gaay fi ne woon ñii ñëpp mën nga leen a raw waaw gis nga boo mettre le paquet mën nga leen a raw ñoom ñëpp ñoom ñëpp bu dee defuñ ni yow mën nga leen a raw moo tax yooyu ay ay démb laa ñëw moom bu la ci kenn xooye naan la maa la fi gine maa la fi jiit après boo ma fi jiitee nag Seydina Omar daa jiit ci l'islam bi waaye Seydina Omar bi muy tuub gaa yu bari tuub nañu nan la def ba nekk euh, ginnaaw Seydina Abu Bakar ci l'islam bi muy deuxième personnage kon dafa ñëw ne bu ñëwoon ne gaa yi ma fi jiit ah ñoom Talha ñii sawaay ñoom Abdurrahman ibn Awf yi ñoom xam ibn al-Ark yi ñoom nangam ak nangam ñoom bilaal ñii ñuy ndax jiit nañ ma ci lu baax man kay bi boo ma nekk ca gannaaw rek tey tey tey tey tey tey suufe suufe suufeel sama bopp rek déedéet dafa ñëw lambali bar dépassé ñooñu ñëpp Seydina Abu Bakar kese nekk ci kanam <laughs> waaw te ñëw ñëpp nga fa woon ñëpp nga fa waaw ñoom se ñoom ñëpp nga fa waaye waaw gis nga moo tax yooyu bu la ku xamul lañuy la ñuy njuuye lool ak a son ay loolu c'est des pots yu mu lay sànni loo ngir tarxiis loolu déedéet yow bu ko faale waaw <laughs> waaw démb tey nga ñëw ci daara ji boo defee yitte <laughs> gaa yi fi ma sa nekk quinze ans di nga fi xam jële fi xam-xam boo xamante ni ñoom ci boppam euh, euh, euh, kiiwam kiiwam fi ijjëm fa ko <laughs> waaw waaw loolu la ambitieux woon kese waaw démbkat kat démb kat mbandkat nga woon tey gis nga góorgóorlu nga ci xam-xam bi gis nga gars yi buñ la fooloo bu buñ la tar bu la buñ la tardeloo bi la wan sultan ñu lay fàttali sa démb ah saa yi <laughs> saa yi nga xam ne yow yaa dàqoon a tama ñëpp yow nga am ne mband gu am yaa nga fa woon loolu lépp na jaar ci nopp bi génn fële te nga topp sa objectif rek te yàlla tax te nga am yéene bu baax. wallahi yaay nekk seen imam <laughs> waaw bu boobaa nag bu ñu neexee dañ taxaw ne ah bandkat bi nekk na suñu imam waaw yaa koy doon de <laughs> wóor na yaa leen di raw bon gars yi dañuy caaxaan képp dañuy toog duñ def dara waaw te loolu moo gën mooy genre oisiveté googu moo leen di dal tayyel dañuy nekk fu ñu war a xame mais tayyel du ñu def dara benn waay bu jóge ci ajak jak ñëw daal di tungaañ lépp dem waaw bu ko defee ñu naan ñun ñoo gën a yàgg ci sëriñ bi waaye yàgg ci sëriñ bi yàgg ci daara ji lu mu tekki waaw boo jëlee nañ la moomale daara ji nekkal boroom daara ji moom ko mais boo jàngul dara doo ko xam <laughs> waa ji ñëw ne tungaañ xam-xam bi yow nag moom ñu bàyyi la <laughs> karkaasu daara ji moom mu jël xam-xam bi mbir yi dem yoonam waaw kon yooyu yëpp gis nga Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda nga gis tamit mooy Seydina Ibnu Umar radiyallahu anhu mooy boroom xam-xam tamit bu la dara rëccee ba nga xam ne ah mbir mi lii la yow doo siisu ca la nga newoon waaw nit boo xamee ne waa yow man jàppoon naa ne lii lii la nga dégg lu bees yow nga ñëw ba leerlu ba ne dëgg la sax na waroon nag continuer di seet ay interprétation yoo koy interpréter ak wax ji ngir mu dëppook sa bakkan déedéet moo tax Seydina Ibn Umar bi ko Sayyidatu Aisha ne waaw Abu Hurayra li mu wax dëgg la kay yonent sallallahu alayhi wasallam ko wax mu ne laa ilaha illa allah laqad ba pare déglul mu ne Abu Hurayra yow yaa ñu ginoon a takkoog yonent bi alayhi salaam yaa ñu gën a xam xadiisa kon gis nga booy reconnaître euh, mbaaxu kenn ñaata yoon lañ ko fi gis est ce daa wàññi dala sëy nam noamar ndamoo gën a yëkkat waaw gis ku la féete kaw ma ne ku la sut waaye woowe ko njool mi waaye mu jeex te nga avancé moo gën mu sut la tiim la nga naan ko gàtt mi waaw waaye tungani bi alors que tungani boo xam ne yow mën na laa wom <laughs> yow boo taxawee tungani bi taxaw mën na laa wom nga ko tungani bi <laughs> ndax ndax soxor <laughs> waaw mu ne ko yaa ñu a taxaw yore saa salaam yaa ñu gënoon a na. ba pare mu ne laa illaa laqad farratna fi qararita kathira wala wa qad dayya'na waaw comme que moom da doon julli rek dem yoonam <laughs> bi mu déggee mbir mii di Abu Hurayra nag mu ne yaa laa <laughs> ilaaha illallah man de kon xaw ma ñaata ay montagne yiw moo ñu rëcc allahu akbar <laughs> waaw kon boo tax boroom xam-xam bu la lu mel noonu nit ku baax bu la lu baax rawee da am benn ay way lii de loo xam ne occasion la nga waroon ko am mu rëcc la loolu nga ci ah ndeysaan waaw wala quwwata illa billah waaw allahu akbar te en li ci yéem mooy nga xadiisu mel nii imaamul xaafis na xajar mu ngi koy mu ngi koy mu koy mu ngi koy préciser bi muy sarah xadiis numéro euh, treize vingt vingt quatre mooy bi ñu wax sànq xaddasanaa abu nu'maan qaala ci kitaabul janaa'iz baabu fadl ittibaa'il janaa'iz mu ne qaala xaddasanaa abu euh, abu abu abdillah al-Buxaari mu ne nettal nañu abu nu'maan qaala xaddasanaa jariir ibn haazim qaala sami'tu naafi'an yaquulu huddisa ibnu umara ibnu umara radiyallaahu anhu ba mu jeex mu ngi préciser le fait que ibnu umar affaire bi jaaxaloon ko mu ne ndax takmila mu ne wa waqa'a li hadithul baabi min riwaayati asharati min as-sahaaba ghayra abi hurayra sayyidina al imaam al haafiz ma imaam al haafiz billahi mooy amiirul mu'miniin gis nga liñ naan njiitu jullit ñi le prince le le le le le le le le le waaye mooy njiitu jullit ñi mooy imaamul haafiz ibn hajar waaw gis nga xam nga ñoom Shu'batu ibn al-Hajjaj lañ ko doon ñoom Shu'ba ñoom imaamu Malik ñoom imaamul Bukhari waaye ki nga xam ne moom ci lu amul benn nattable te depuis moom kenn jegewu ko waaw kenn waxuma kenn mel na ni moom de mais da koo jegewul hatta imaamu Suyuti rahimahullah ni muy sori sori sori jotu ko de jamais waaw mooy le dernier ki nga xam ne moom dafa weer nañ que mooy amirul mu'minin waaw waxoon naa nag bu fi nekk naan comme ja comme Umar ibn Khattab man daa bokk non lii titre la daraja la ci wàllu xam-xamu xadiis mooy ki nga xam ne vraiment dañ naan kii mooy imam bi moom moom mooy fa téegu xam-xamu xadiis ki nekk ci plafond bi mooy ñooñu waaw ñoom sooba Shu'ba la woon imam Shu'ba <laughs> imaamu Maalik imam Sufyaan as-Sawri waaw façon yooyu ñoo doon amirul mu'minin du n'importe qui ah du ko tëb ñu naan amirul mu'minin <laughs> la ilaha illa allah imam al moo doon le dernier pour l'instant amul kenn ku ko dab waaw oh yow <laughs> non mais il était exceptionnel léegi mu ne man hadis bu mel nii nii eh, eh, eh, dajale naa ko jële ko ci yeneen saxaaba yoo xam ne dix saxaaba yu wuteeg Abu Hurayra ñu jële ko ci leen saa salaam yu bokkul Abu Hurayra ak Sayyidatu Aisha parce que Sayyidatu Aisha Sayyidatu Umar daa laaj ko da ko yónnee laaj mu ne wax na dëgg kon mooy Sayyidatu ci boppam moom dégg na xadiis bi yeneen saa salaam kon mu ne ñaar ñooñu teg leen ne tegal Sayyidina Abu Hurayra ak Sayyidatu Aisha am na yeneen dix saxaaba yoo xamante ni nii radiyallahu anhu man jële naa mbir mi ci ñoom dajale naa ko. te bokk na ci da wax nañ la ko sànq Sawbaan te loolu mu ngi ci riwaaya imaam Muslim Sawbaan an-Nabawi moom mi nga xam ne yoneen saa salaam moo doon jaati gi Seydina Sawbaan ah gis nañ fi xadiisam kenn benn ngo wal Baraa al imaam al Baraa ibn Aazib ñaar wa Abdullah ibn Mughaffal mu al Baraa ak Abdullah ibn Mughaffal ñaar yi boo demee ci an-Nasaa'i rahimahullah ñu nga fa kon ñett a am nga gan Sawbaan al-Baraa Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anil jamii' mu ne wa Abi Saïd ak Seydina Abu Saïd al-Khudri inda Ahmad mu nga ca Musnad imaamu Ahmad kon ñeent ak mu ne wa ibn Mas'ud inda Abi Awaana waaye Abdallah ibn Mas'ud di cinquième boo demee ci Musnadu Abu Awaana rahimahullah mu nga fa mu ne wa asa wa asaaniidu haa'ulaa'i al-xamsa sihah mu ne càllale juróom ñetti juróom ñi ñoom dafa wér seen càllale moom dafa wér kër moom wér na moom mu ne waaye soroon am naa ko dajale naa ko ci yeneen gis naa ko ci yeneen cinq saxaaba mais ñoom seen sàllale yi wérul mu ne wa min hadith Ubay ibn Ka'b ah Abul Munzir yi <laughs> muy Seydina Abu uh, uh, uh, Ubay ibn Ka'b ñu ne woon Seydina Omar keroog eh Omar bàyyil di nekk mbugal ci xeetu yeneen saa laa wax <laughs> Seydina fan laa nekk man damaa dégg benn mbir ma ma damaa dégg lu ma xamul rek ma koy laaj taxam nga Seydina Omar keroog loolu la wax <laughs> bi Seydina Abu Muusaa ne radiyallahu anhu ñëw yëglu ñetti yoon Seydina Omar tom euh, euh, fekk daa daa daa yitt daa am lu ko yitteeloon mu ne xaaral euh, mu nekk ci lool ba fàtte ko bu jekki ne eh eh mais dégguma léegi kaddu Abu Abdallah Abu Muusaa ñu ne waaw mu ne daw leen woo ko man damaa dama nekkoon sama lii ba fàtte ko ne entrée <laughs> léegi mu dem woo ko mu ñëw mu ne ko yow mu ne ko mais danaa ñëw euh, boo euh, yëglu naa ñett yoon kenn waxuma dara ma dem sama yooyu lool la ñu yoneen saa saa digal mun ne ko kan moo ko digle mu ne yoneen saa saa mu ne ko kon de di nga ut ku ku ku lay dëggal affaire boobu. Seyna Ubay mii euh, xam nga Seyna Umar bi bi bi bi bi bi Seyna Abu Sa'id ne euh, ñëwee ibn ne moom la Seyna Ubay ne mbooloo mañ fekkoon waa Ansaar te moo ci gënoon a màgg mu ne moom Umar xamul lool ki gina ndaw ci ñun mooy dem ngir nekk sa seede Abu Sa'id waaw jógal nga di ànd ak moom Seyna Abu Sa'id mu wax bi mu ne mu ne ko waaw man dégg naa Seyna Salaam bu wax lool ne al istizanu salat waaw boo yëglu ñetti ñetti yëglu la boo ñëwee asalaamaaleykum a adoxul waaw asalaamaaleykum man naa duggam benn ñaari yoon ñetti yoon kenn kiiwula dellul demal sa yoon <laughs> eh, Seydina Omar ne waa xàllaa waaw dane woon maa xàllaa <laughs> waaw li tax lii bu rëccuñu mooy suñu nekk ci marché bi waaw ci marché yi lañ doon ne ba tax lii yoneen saa salaam ndeke jàngale na nii man Omar voilà maa ngi nii xaw ma ma ko woon jeex na <laughs> mu ngi noon baax na <laughs> kon nag loolu la <laughs> loolu la ibnu Abu Hurayra ne man nag loolu damaa préoccupé wul woon ay dem ci marché yeeg dem di bayeeg yooyu yëpp dama ko ba woon ah waaye yow léegi kon mu ne kon léegi juróom ñeneen saxaaba yoo xam ne eh, ñoom nettali nañ xadiis yi mais seen càll lay wérul muy hadith Ubay ibn Ka'b mu ne boo demee lool mu ngi ci Ibn Majah al-Qazwini benn ngo mu ne wa Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne inda al-Bayhaqi fi ash-Shu'ab boo demee ci euh, Shu'ab ash-Shu'ab di bu imam al-Bayhaqi mu ngi foofu mu ne beneen kon ñaar ngo euh, ñetteel mu ne wa Anas inda Tabarani waaye Sayyidina Anas ibn Malik xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu mu nga ca at-Tabarani ca al-Awsat moom solo na ko juróomeel Waasilatu ibn al-Asqa'i gis nañ ko temps yële muy Waasila ibn al-Asqa'i inda ibn Adiy boo demee ci ibn Adiy di nga ko fa fekk muy juróom mu ne nag bu mujj mooy Hafsa inda hmm, eh, ibn Zanjawiha ah, muy Hafsatu bint Umar muy sayyidatu Hafsa ummul mu'minin radiyallahu anha boo demee ci Ibn Zanjawi ci Fadaa'ilul A'maal indi na ko foofu mu ne waaye wa fii kulli min asaaniidi haa'ulaa'i al-xamsa mu ne sauf juróomi saxaaba yi ku ci nekk sa càllala am na ab faiblesse waaw <laughs> kon mu ngi nii kon gis nga ñii ñëpp ndeke soloo nañ xadiis bi en ñële wér ci ñoom sayyidina al-Baraa Sawbaan Abdullah ibn al Abu Sa'iid al Ibn Mas'ud <laughs> moo tax sauf Euh, euh, euh. moo tax daal mbir mi du Abu Hurayra boo ci wéete ak Sayyidatu Aïsha waaw parce que Sayyidatu Aïsha li tax mu ne si yoneen saa salama ko wax mooy du koo dégg <laughs> kon nga gis ne ñii sauf que moo tax daal liñ nga wax sànk ci am xam-xam moom léeg-léeg lu màgg dina nekk dina réer ci biir boroom xam-xam ñenn kenn ñu tuuti xam ko ñu bari xamuñu ko alors que loolu am naa voilà lu am la <laughs> waaw Euh, euh, euh, xoola kii loolu imaamul Buxaari indi na ko ci Sahih bi surtout côté boobu taaliq la mooy li imaamu Zuhri doon wax te boroom xilaas am na nu koy waxe ne kaana mim naan da doon yéeg montagnes yi ah yaalul jibaala muridan ramya jussatihi lawlal aminu lamaatal badru bil ghurab lu mel noonu la ko waxe Seydi El Hadji Malick alayhi ridwaanul Maliki eh, eh, eh, bimu naan yeneen saa salaam de am na bimu nee Makka doon woote noonu léeg-léeg da doon naa mooy jamono yi wax wahyi nga xam ne wax wahyi bi daa ñëwoon Seydina Jibril après mu nekk benn jamono joo xam ne ñëwatul mu doon wax ne da doon yéeg ci montagne yi bëgg namm sànni boppam waaw loolu Euh, ñu bari dañ naan non lool non loolu mën a nekk yoneen saa na parce que loolu mooy yoneen saa salaam ngeen bëggoon daa bëggoon a xaru <laughs> loolu daa mën a nekk lool set pas possible lool alors que affaire bi euh, loolu lu am la mooy du mais sauf que daa bëggul woon a xaru parce que xamoon na ne bu sànni woon boppam mi da dul woon xaru waaw moo tax Abdallah ibn euh, kii Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti sëriñu kan léegi war nga koo xam keroog bi ñuy gis wàllu gént yi daa dëkk gént yëpp gént yi gént yi kitaabu ru'ya <laughs> hein li jëm ci gént kan lañ fi gën a gis kan lañ fi gënoon di tudd Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh ah ash al-Maghribi Sharif marocain bi ah radiyallahu anhu taalibeen bi ne man dégg naa ko mu ne loolu noonu mu ne moom xam na koo xamante ne nii quatre-vingt-dix-neuf fois tëdd ko ci yooyu te dara dalu mu ne man mu ne moom bi mu koy nettali sëriñ bi danga ko koo xam ne mu ne man xam naa ne moom boppam lay wax waaw boppam la mooy moom ci boppam la <laughs> waaw mooy loolu mu ne benn xàll quoi benn état la boo xam ne nit ki da ciy toll waaw ci yoonu yàllaam da ciy toll waaw loolu la yoneen saa sax nag dafa àgg bu yàgg moom moom daa jógewul fenn bay àgg moom ci yàlla la jóge fa lay dellu waaye loolu lépp ay phase la yoo xam ne day jaar ci dundam ngir mu jàngale ci loo xamante ne ni ñii ñëw ci gannaawam ñoom buñ ci tollee ni ñuy doxale te tamit buñ ci tollee dinañ xam ne ah lii ñu incarne mbir moo xam ne ci yonent saa lañ koy jële loolu la sinon yonent saa salaam daa masula jóge ci boroomam bañ naan àgg na ci yàlla am àggu fa fala masa ne bay àgg ak bam <laughs> loolu taw loolu <laughs> voilà mooy kon eh, loolu pourtant lu nekk law mais comme que ñeneen ñi niñ ko déggee niñ koy jàppe que ne xaru la lool xaru lay nuru tan loolu yone saa loolu la la man alors que darul xaru moom ci boppam xamoon na lool bu bu bu tëboon dara bu ko ci fekk <laughs> waaw kon loolu pour wax la ne des fois bon dara day am euh, ci biir boroom xam-xam yi xamante ne duñu ko xam ma feer bi jaaxal leen lool waaye eh, eh, eh, loolu lépp euh, jarul lu luy am la. waaw l'essentiel mooy na nga prudent booy weddi it prudent waaw bu dee mbir mi jaaxal na la euh, neel man de affaire bi jaaxal la mais kooku mooy ñi xamaa ah, kantaa ki xamul moom kooku moom yow amoo droit di weddi boroom xam-xam yow nan ngay nan yow nan ngay mën a juger ko ba koy weddi yow naka ngay jëlee élève boo xamante ne nii primaire la nekk moom x yi sax jàngagu leen fi mu nekk ci primaire ay deux plus deux lay jàngat table de multiplication yi sax jeexalagu leen table cinq la yem Abdullah mais kooku mën na mën na corriger benn professeur de mathématiques pro à l'université est-ce que loolu xellu na loolu man na nekk lool loolu boo boo ko waxee naan lan corriger loolu correction dafay mën am kii reewantoo fi am rek <laughs> ak façon reewantu la rek ak ak ak yabaate waaw fekk sa moroom moom bëy bu doon wolof yi way ku mën a jëngal sa bëy nga naan ko dunee te yow xamoo dara <laughs> way professeur de mathématiques émérite teg ci waaw bind na ay livre ci wàllu mat fu ne yow yaa ngi nii table cinq mokkala gooku naan dañ koy corriger du loo koy corriger naan moo x bi ak y bi mu def te yow xamoo luy x ak y waaw racine carrée bi tey xamoo luy racine carrée gis rek ndeke bañ fañ ko def dañ cee bind ci wete égal racine carrée nga naan racine nga mokkal ko nag naan racine carrée bi nii ni mu ko defee nangam yow dañ naan la yow dañ lay dañ lay dóori yar kese <laughs> waaw loolu mooy lii mooy ci diggantaay boroom xam-xam waaw la boroom xam-xam bi dégg loo xam ne mësu koo dégg malgré lool dañ naan ko na nga prudent de bul ne lii amul neel ah man de wax dëgg yàlla loolu moom xaw ma ko waaw xanaa ko gëstu nag wala nga ne ah man naa ko bàyyi boo xam mais man loolu moom xaw ma mais bu dee nag koo xamante ne nii moom xamoo yow la nga war a def mooy la Abdul Wadud defoon waaw te Sëriñ Tuubaa doon ko wax ci masaalib bi kalaamuhum idaa dahaaka yaa balid faqul kamaa qaala zaki abdul wadud kalaamu law liya ilastu afhamu li anani ana ana wa hum hum voilà yow noonu nga war a def te abdul wadud ci ñoom la bokk mooy liñ doon wax sànq. même xattaa ci biir boroom xam-xam bi bu dee ne yow xamoo mbir mi jaaxal na la bul ne kii waxul dëgg wala doy kii kii non ah man de allahu alam wala naa ko gëstu ji bu dee lu ñuy gëstu la parce am na yoo xam ne lu ñuy gëstu noonu ah parce am na façon xam-xam yoo xam ne bu dee na ngay gëstu du xam-xamu téere mooy boo demee ci téere yi même bu dee am na ñu koy junju du ñu ko leeral dañu ciy mos tuuti parce que ñi ko xam ñoom buñ ko gisee dinañu xam yow bu dee loolu yow loo xam ne yaa ngi ko dégg mu jaaxal la mu tëj sa bopp foo koy vérifier te du xam-xam bu ñuy bind ci téere lu bari parce que du xam-xam yëpp la ñuy bind ci téere waaw bu boobaa neel ah allahu daal alam <laughs> yàlla daal boo xam man xaw ma mu ne kalaamuhum gis nga nag waxu awliya yu mag yi radiyallahu anhum bu dee dalaa fëkk sa xel dafa daf laa sutlees fa qul na wax jaaxal la dugal na ci gone ii wéy yii yaa ngi koy dóor a dégg bi jaaxal la lool waxal comme la ka muus ka kam a qaala zaki ku muus ka te ñaw xel waxoon Abdul Wadud ash-Shanqiti dëkkoon Mauritanie waaw bu nekkoon benn suufi bu mag la boroom xam-xam bu mag nitu yàlla bu mag <laughs> mu ne gis nga man daal waxu nit ñi man ñu sell ñi nii man bu fëkkee sama bopp mbir mi jaaxal ma ëllëg loo ma looy wax <laughs> ah kalaamu lawliyaa yi waxu lawliyaa yi daal lastu afhumu man xaw ma ko waaw du lépp laa xam de waaw am na lu ma ci yàlla xamal nag du ma niyee ne yàlla xamal ma ci dara bu fekkee yàlla xamal ma ci dara waaye nag teegu ma ko de waaw lu tax li am na nañu ana ana ndax man maay man wu wu wu ñoom ñooy ñoom waa bokkuñu lees ñoom ma sut kay waa kay ku am na boog lu mu la ëppale kon nag di jomb mu wax loo xam ne man duma ko xam parce que euh, prétendre ne man lu ay xam lu ay wax dama koo xam loolu tamit façon rëy rëy lu la ak façon wax lu la neex la <laughs> voilà wala li hudhud defoon waaw mu ne mu ne man nii gis naa loo xamante ne yow gisoo ko waaw te Seydina Sulaymaan la doon <laughs> Seydina Sulaymaan nga xam ne ak li ko yàlla defal alayhi salaatu wassalaam waaw hut hut Musaa njubu wala Musaa njuburi <laughs> jóge ne waaw ne feew daal di dem yoonam mu ne way waa mi mi maa liya laa ara al-hudhuda am kaana mina al-ghaa'ibiin la u'azzibannahu 'azaaban shadiidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultaanin mubiin waaw soldats yi yëpp ak dooloog ak yooyu mu soxla Musa ak ndax da ko doon liggéeyloo muy ut xaw ma laa ut xaw ma ngeen koy wax <laughs> mu xool xool xool gisu ko waaw meera picc mi meera Musa ak jubbu ri mo mais lu tax gisuma ko wala daa bopp daal da koo neex daal mu absenté daal bàyyi ma fi dem yoonam xaaral wat naa ne dinaa ko mbugal mbugal mu tara tara tar wala waaw kilifa booy wax bu yeboo ngeen di yu bari mais benn option kese boo moytuwul bu option bu gën la góosee loolu day rëng-rëngee sa kilifteef <laughs> ak sa kàddu <laughs> dinaa ko mbugal mbugal mu tar wala ma rendi ko wala mu andil ma preuve bu leer buy wane li tax mu mën a absenté waaye mu toog tuuti fa makasa ghayra ba'idin fa qaala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin waaw <laughs> waaw voilà loolu la woon mu ne ma yow mu dikk bi mu agsee ñu toog astir mu ñëw mu ne man peek naa mu ne yonentaal Sulaymaan mi yàlla defaloon ngelaw yee fu di ko neex dem nga xam ne ba pare jox ko lu ko neex ne ko joxeel wala nga xañe ci loo xam ne duma la ci xibaab nii àddina nii alaaxira Seydina Sulaymaan fu ko neex la doon dem te day toog rek ni mu ko bëgg lay àgg foofu waaw <laughs> mais yàlla def benn piccam boo xam ne pour wan la <laughs> nit lu la yàlla yàlla jox day am yoo xamante ne nii lépp lépp yàlla la quoi moo tax naafiq bu yées ba xamul waaw naafiq bu yées bi yeneen saa salaam ne entre parenthèses euh, dañu nekk ci voyage ba def benn escale jekk gëléemam riir <laughs> gëléem yeneen saa salaam riir saxaaba yi di ko seet benn naafiq ne waaye ah moom nee dañuy nettali ay xabaaru yoo xam ne yu xewagul ak ay alaaxiraat ay ay yoo xam ne gisuñu ko yooyu gëléemam réer xamul fu gëléem bi nekk waaye gaa yi seetaat leen affaire bi waaye <laughs> yeneen saa saa après bu dégg affaire bi mu ne ko mu ne leen gëléem gi mu ngi ci garab sàngam foofu la doon dem leen côté bii bu ngeen demee ngeen jàdd di ngeen ko gis foofu mu ngi lonk ci benn garab waaw gaa yi dem fekk ko ni ko waxee muñ indi mu ne man xaw ma lu dul li ma yàlla xamal bi nga waxee loolu la ma yàlla xamal fi sama gëléem nekk <laughs> waaw allahu akbar <laughs> Seydina Sulaymaan ak li ko yàlla may yëpp picc mi jekk ne mes xamul fu mu ne waaw mu bëgg picc mi léeg ko gis ko picc mi ñëw yëgal ko sax lu gën a garaaw ma ne <laughs> ma ne ahattu bi ma lam bi teg naa loo xam ne yow mii li sa nguur di yaatu yaatu peegoo ko foofu moom doo ko autorité ah. <laughs> te man nag yàlla may na ma ma dem ba foofu gis ko te yow gisoo ko ah, <laughs> waaw fan mel ni mu ne ma jëttu ko min saba in saba laa jóge laa bàyyee léegi fa laa jóge bi may naaw fa laa jóge te yow àggoo saba ba dama in dama laa indil xabaar bu leer léegi laa la indil waaw picc mi def discussion bu doy waar waaw wax ko ko ay mbir mu ne ko léegi loo xam ne moom xamu ko mu ne ko léegi man je vais voir est-ce mii li nga wax dëgg la lii nga ma nettali ne ma moo am foofu nga ne sama moom xaw ma waaye am na loo ma fa nettali ba toog yow Musaa njuburi wala Musaa njubu léegi dinaa xool sananzuru asadaqta am kunta minal kaadibiin waaw dinaa xool je vérifier est yow mii lii ngay wax am na wala boog da ngay expliquer da ngaa bokk ci ñuy expliquer mooy ñuy wax lu dul noonu léegi gis nga bi kitaab yi hada fa alqihi fa alqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma da yarjun léegi taxaw bind benn lettre ne ko comme que noonu la deme jëlal lettre bi nga yóbbu ko foofu fa nga jógee man xaw ma fa wax nga li léegi jëlal nga yóbbul ma ko buur boobu ngay wax na nga ko fa yóbbu la reine de yóbbu ko fa waaw après ñu xool lan la ñuy dellu <laughs> waaw <laughs> kon loolu yëpp c'est pour wax la mooy xam-xam daal daa yaatu waaw bul gaaw naan lii amul lii amul lii nàngam yow lu la yàlla mën a may bul ne amul kalaamukum kalaamuhum idaa dahakiya balid waaw faqul kama qaala al fata Abdul Waduud kon mu ngi noonu ah. léegi léegi léegi foog naa affaire bi na ñem ni léegi bii di ñëw bii di ñëw insha allah mooy dugaguñ yeneen njàngat yi bii mooy njàngatu lan njàngatu euh, taxrij bi ci lañu ne kon def nañ le tour insha allahu taala bon am na yeneen a ah, mais bon on va se contenter de ça gis nañ li ci gën a yaatu insha allah léegi nag bii di ñëw te xadiis bi ci tegu moom lay niru mais Euh, ni ñuy def dañuy jël bii euh, après def njàngat yi euh, taxrij premier njàngat def nañ ko léegi bii ni ñu dugg ci parce que dafa wax ni mu tudde buntu beeg yooyu après ak li ci tegu insha allahu taala après ñu jël bi ci tegu ba léegi Seydina Abu Hurayra ci qiraat yi lay wax ak yooyu ci ngëneel yi nekk ci yooyu quoi hmm? après mu teg